a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin nabiyyinaa muhammadinil amiin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'd fa yaquulul imaamul haafizu abu zakariyaa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 وعن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه ومعناه ولم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi ñu génn hadiis 930 mu ne woon wa anhu muy sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man ittaba'a janaazata muslimin iimaanan wa ihtisaaban bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna gis nañ ne moo xadis bi ko jiitu woon ñoo bokk lu ñuy wax iimaanan yéene bi la fi dugal tey alhamdulillah ci buntu bi garab gi ñu nekk ci toolu nit ñi sell ñi ja'alana allahu minhum wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum ah, muy cent cinquante cinq téeméer ak juróom fukk ak juróom muy baabu salaati ala al-mayyit bunt bi wax julli ci ki nga xam ne dafa génn àddina wa tashyi'ihi ak di ko waajal topp doo ko wa xuduuri def ne ak li nga xam ne mooy fekke ak suulam wa karaahati tibaa'in nisaa'i al-janaa'iz ak sib gi ñu sib jigéen ñi di topp li nga xam ne mooy néew yi di topp moom ci loole léegi gisoon nañu wàll yu njëkk yi ngëneelu salaatu yi mayiti tashi'ihi bon gisoon nañ ko ci buntu bu njëkk ci téere bi kitaabu iyaadatil marid wa huduri nii gis nañ tamit euh, fekke euh, ak suulam la nga xam ne mooy ngëneel yee ca ne xiiraat ya nga xam ne moom la nit ki am léegi nag mu des wàllu mujj bi mu indil ko benn xadis bi muy wa karahati ittiba'i nisaa'i al-janaa'iz ak sib gu ñu sib jigéen ñi di topp li nga xam ne mooy néew yi loolu moo ci des mu indi nag xadis bi di xadis 931 mu ne wa an ummi atiya mu ngi jële ci sayyidatuna ummu atiya radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha annaha qaalat nee na nuhiinaa dañoo tere an yi di ci topp di topp al janaiz li nga xamante ne mooy néew yi buñ leen di rob yi ñu leen di topp ñun jigéen ñi walam yu'zam alayna waaye nag doguwuñ ci tere googu doguwul comme li nga xamante ne nii noonu la dogoo ci yeneen yi nga xam ne dafa xaraam ni mu ko yeneen saa salaam tere moo tax al imaamu Nawawi ci suuf mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaamu al Buxaari ak imaam Muslim rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko bokk solo mu ne wa maanaahu maanaahu walam yu'zam alayna mooy walam yushaddad fi nahy waaw mooy tere gi taraluñ ci kamaa keem li nga xam ne yushaddadu la ñuy tarale fil muharramaati ci yi nga xam ne dafa xaram waaw njaaloo moom nit ñu ko araamale ñun jigéen ñi góor ñi gi su rawate bon moom jigéen ñi ka aw jigéen ñi lay wax loolu moom ak xaraamam dafa tar loolu ci muharramaat yooyu mooy ni mu tare noonu xaram googu tere googu ne bu leen ko jege wala taqrabu zina bu leen jege zina ni mu ni mu tare foofu ah ak bi muy lim doon wax euh, bi muy jaayanteeg ñoom ne yonent bi alayhi salaam ne ko bu lay soxna yi dikkalantee ci suuratul mumtaha mumtahalan fay mumtahina wala mumtahana boo ci wax baax na <laughs> voilà mu nga kon dama lay piéger piéger wu ma la yaa ayyuhan nabiyyu idhaa jaa'aka al-mu'minaatu yubaayi'aanaka 'alaa allaa yushrikna billaahi shay'an wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna awlaadahunna wala yatiina bi buhtaanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ba nim jeexe niñ leen tere yooyee allah yushrikna billahi shay'a bu ñu bokkaale ak ñoom soxna yeeg yàlla deere te bu ñu sàcc bu ñu njaaloo loolu par exemple gën a tar ak tere alors que tere gi tarawul noonu moom la wax walam yushaddad fi nahyi kama yushaddadu fil muharramat kon al imam al hafiz an-Nawawi kon lii la xadis bii la léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que nee na muttafaqun alayhi muy al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullah ñoo ko bokk solo ñu ne la est ce que am na keneen ko solo ñu ne la waa seen sëriñ al imaamu kaw noonu al Majd ibn Taymiya di maamu al imaam ibn Taymiya bu siiw bi moom ci téereem bi nga xamante ne mooy eh, muntaqal muntaqal axbaar waaw bi al imaam ash-Shawkaani daal di saraa ci Naylul Awtaan min asraari Muntaqal Axbaar moom ci Muntaqal Axbaar moom dafa foofu préciser ne moom bu ne muttafaqun alayhi mooy loo xam ne imaamu Ahmad imaam al-Buxaari ak Muslim ñoo ko bokk solo loolu nag jargon la te la musaahaat euh, fil istilaah mooy amul dara luñ wax lu tax moom alors que. borom xam-xam yi finalement ñoom li ñu saxal ñu defee boo ne muttafaqun alayhi mooy muttafaqun alayhi ash-shaykhan al-Bukhari wa Muslim mooy li nga xam ne ñaari sëriñu hadith yi mag yi dañ cee dëppoo muy imam al-Bukhari ak imam Muslim Abul Husayn kon al imam Ahmad daal dina koy solo na ko noonu solo na hadith ba al imam ñaar na al imam Abu Dawud ak al imam Ibn Majah rahmatullahi ala al jami' al imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala indi na ko ci ñetti bërëb kitaabul hayd indi na fa loolee waaye ah, waaye indi na ko ci kitaabu talaq waaye fi nga xam ne moom la ko indi ful feneen mooy kitaabul janaa'iz baabu ittibaa'i nisaa'i al janaa'iz waaw téere bi wax ci wàllu uh, néew yéeg la jëm ci seeni mbir ah, bunt bi wax topp jigéen ñi di topp al janaa'iz mu ne haddasanaa Qabiisatu ibnu Uqba al imaam Abu Abdillah al Buxaari mu ne haddasanaa nettali nañu Qabiisatu ibnu Uqba di sëriñam di qabi Qabiisa ibnu Uqba ibnu Muhammad ibnu Sufyaan ibnu Uqba Abu Amir al-Kufi al-Amiri as-Suwa'i al-Amiri al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Sufyan mu ne ki ñu nettali mooy Sufyan di Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufi rahimahullah an Khalid mu jëloon ko ci Khalid di Khalid ibn Mihran al-Hadha Abu al-Manazil ñi Abu Abdillah al-Basri ah, mooy Khalid al-Hadha rahimahullahu ta'ala an ummil Hudayl moo ko jëlee ci ummul Hudayl muy soxna soo xam ne ummul Hudayl moo doon dakkante la waaye Hafsa bint Sirin waaw mooy Hafsa bint Sirin hmm? mooy kan kii mooy sëru Seydina Muhammad ibn Sirin mi ñu gisoon ci jotaay bii ñu génn nga xam ne xadiis bi ñu mujj woon gis wa anhu dañ euh, fàttali ko léegi Euh, bi mu jëlee Seydina Abu Hurayra anna Rasulullah sallallahu alayhi man ittaba'a janaazata muslimin iimaanan wa ihtisaaban gis nga Imaamul Buxaari ci ko jëlee moo doon Seydina al-Hasan ak Ibn Sirin ak Muhammad Muhammad ibn Sirin voilà mooy Muhammad ibnu ibnu Sirina mooy magam euh, ñu baax lañu woon ñi bokk nañ ñi gën ci taabi'i yi ci taabi'iyaat yi muy Hafsa bint Sirin hmm? bi muy mokkal alquran douze ans la amoon eh, dundu environ soixante dix ans eh, eh, après bon am na benn bis nag gaa di ko laaj ne ko waaw diggante sa frère bi <laughs> mooy Seynal Muhammad ibn Sirin mi ñu doon wax sànq ak Seydina al-Hasanul Basri am nga yow ñëpp Basra dëkkoon moom mi it Basra la dëkkoon moom ñëpp muy Basra tubaab yi wax Basra fee ca bilaadul Iraq ci ci sudu Iraq ñu laaj ko diggante waaw al-Hasanul Basri ak Muhammad ibn Sirin sa mag bi moom mu ne Kanta man moom du ma gënale kenn waaw waaw. kii kii lañ ko laajoon nu mu tudd euh, Iyaas ibn Muawiya lii tuddoon nañ ko fi <laughs> Iyaas ibn Muawiya lañ laaj ah ne ko waaw waa kii nu mu tudd juge la woon à Basra ñu ne ko mais Hafsa mu mu wax lu baax ci moom <laughs> gaa yi naan ko gaa yi naan ko mais Muhammad ibn Sirin nag ak ak mooy magam bi quoi ak ak al-Hasan al tamit mu ne ma kanta man daal laa ufaddilu alayha amul kenn kenn kenn kenn mane tudd leen ku leen neex amul kenn koo xam ne man dinaa ne moom moo gën Hafsa mi même Muhammad ibn Sirin magam gi même al-Hasanul mu màgg mi du ma ne ñoom ñoo ko gën kenn laa dul gënale ci moom du ma ne kenn moo gën ndaw si way <laughs> waaw allahu akbar waaw moo tax naan naan naan daal maa adraktu ahadan afdala afdaluhu alayha aw ufaddiluhu alayha mu ne tant man mii yaasam nu Muawiya man de dajaw maag ci boroom xam-xam yi nitu yàlla yeeg ñu sell ñi ma dajel amul kenn koo xamante ni nii ci ñoom dinaa la gënale ci kaw ndaw si amut mukk ahilla non ñoom ay ay exceptionnel la ñoom moom euh, Ummu Darda taabi'iyya bi ñoom ñu ñu yéeme lañ woon kon mu ngi noonu ah, ah. kon moom mu jële kon ci mooy Ummul Hudayli voilà loolu moo doon dàkkantalam Hafsa bint Sirina Ummul Hudayl al-Ansariya al-Basriya al-faqiha hmm? radiyallahu anha wa rahimaha an ummi atiya moo ko jële sayyidatu ummu atiya di nusaybatu bint bi ñu jeexal ñu la doon wax am ñu ne bintu kaabin la am ñu ne mukk nusaybatu bintu kaabin du moom kooku mooy ummu umaara comme niñ la ko waxoon am ñu ne sii moom la dañoo bokkul rek am ñu ne noo du moom kii bintul xaaris la nusayba dëgg la ñoo bokku tur waaye bintul xaaris hmm? kon mu ngi noonu le moom mi ah, nekkoon na médinoise la woon waaye nekkoon na basara fa woon al ansariya al madaniya al basariya hmm? ku siiw la woon xare na nag ànd ak yonent bi alayhi salaam moom ummu atiya mi taala anha wa ardaaha jigéen gu man góor <laughs> comme comme beneen musayba bi borom xeexkatu Uhud bi <laughs> waaw Nusaybatu <laughs> bintu Ka'b ummu Umaara ah mais kooku moo gënoon a siiw ci wàllu mel noonu radiyallahu anha annaha qaalat kon Ummu Atiyya mu ne Nusaybatu bint al-Haaris wala bintu Ka'b radiyallahu anha mu ne annaha qaalat nuhiina an ittibaa'i al-janaa'iz wa lam yu'zam alaynaa kaana al-imaamu Muslim Abul Husayn moom day dajale xadiis yi comme ni nga ko xam rek kitaabul janaa'iz baabu nahyi nisaa'i an ittibaa'il janaa'iz al-imaamu muslim mu ne haddasanaa Yahya ibnu Ayyuub mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Yahya ibnu Ayyuub di Yahya ibnu Ayyuub Abu Zakariyaa al-Baghdaadiyu al-'aabidu az-zaahidu rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa mu ne nettali nañu ibnu Ulayya di Ismaa'iil ibnu Ibraahiim ibnu Miqsam al-Asadiyu Abu Bishr ah, al-Bazzaz al-Kufi al-asl al-Basri rahimahullahu ta'ala moom waxoon nañ la Ibn Ulayya bi bëgg ko woon da ko doon bañ hmm, rahimahullahu ta'ala kon moom mu ne axbarana Ayyub mu ne ki ñu xabaare mooy Ayyub di Ayyub ibn Abi Tamima Kaysan as-Sikhtiyani Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala an Muhammad ibn Sirin mu jëla ko ci Muhammad ibn Sirin gis nga kon Hafsa hadis bi euh, Muhammad ibn Sirin gis nañ fee kan moo ko jële mooy sëram moo ko jële ci Ummu fi fii nag Muhammad ibn Sirin mel ni miñ doon wax euh, al-Ansari mawlaahum Abu Bakr hmm, euh, mawlaahum rahimahullah dakkantaram nekkoon Abu Bakr al-Anasiyu al-Basri ndax Sayyidina Anas moo doon seen jaati bi radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi moom annaha annahu qaal nee na qaalat ummu atiya mu ne ummu atiya nee na kunna nunha ñun de dañu doon tere an ittiba'i al-janaa'iz walam yu'zam alayna nii la ko al imam muslim ndeefee beneen bi mu ci Hafsa la ko jële waaw mu ne wa haddathana teg ci bii la njëkkandi teg ci bii mu ne wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba muy Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Wasiti al-Asl al-Kufi rahimahullah qala haddathana Abu Usama muy Hammad ibn Usama Hammad ibn Usama bi waxoon naa la bu ko jaawale ñoo Hammad ibn Salama ak Hammad ibn Zayd ñoo ñoo ko mag voilà ñooñu ay classe ñoom imaamu Malik lañu ñoo bokk classe alors que Hammad ibn ki Abu Usama bi Abu Usama Hammad ibn Usama moom euh, après gaa ñi la ñoo ko mag voilà bokk ñoo ko mag quoi voilà ñoo ko mag euh, léegi euh, rahmatullahi ala al-jami' mi kuufi la alors que Hammaad yële ñoom basariyaani lañ keroog ñu ngi la ko wax Salama euh, ak Hammaad ibn Zayd ñoom Basra lañ dëkkoon kanta Hammaad ibn Usaama di Abu Usaama moom kuufi la te ñële ñoo ko mag rahmatullahi ala al kon mu ne ha taxawal ma ñëw indi la beneen càll la wa haddathana al imam muslim ishaq ibn ibrahim mu ne nettali nañu ba léegi ishaq ibn ibrahim ibn makhlad ibn ibrahim ibn abdillah abu yaqub al marwazi an-naysaburi rahimahullah muy ishaq ibn rahawiya rahmatullah alayhi qala mu ne akhbarana isa ibn yunus mu ne ki ñu nettali mooy isa ibn yunus ni isa ibn yunus ibn abi ishaq amr ibn abdillah muy as-Sabi'i al-Hamdani al-Kufi rahmatullahi alayhi mu ne kilahuma ñoom ñaar ñëpp mooy kon Abu Usama ak Isa ibn Yunus loolu lay wax ku ci nekk ci ñoom an Hisham mu jëla ko ci Hisham ibn Hassan al-Azdi mawlahum al-Qurdusi wa Abu Abdillah al-Basri an Hafsata moo ko jëla ci Hafsa min gisoon sànq muy Ummul Hudayl di Hafsa bint Sirin al-Ansariya al-Basriya al-faqiha an Ummi Atiyya mu jëla ko ci sayyidatu ummu atiyya nusaybatu bintu ka'b wala bintu al-harith al-ansariyya al-basriyya radiyallahu anha annaha qalat nuhiina an ittiba'i al-janaiz wa lam yu'sam alayna kon mbir maa ngi noonu noonu la ko al imaamaani daal di soloowe léegi ginnaaw lii nag lëkkaaleem ak bunt bi ñu nekk wa karahati ittiba'i an-nisa'i al-janaiz sib guñu sib jigéen ñi di dem di topp néew yi bu ñu leen di enterrer ñu ci toog mu ne xadiis bi euh, nuhiina bi xam nga nuhiina <laughs> ah borom xam-xam usul dañ ciy wuute waaw zahiri yi ñoom dañoo jàpp ne nuhiina loolu du ñu mën a yëkkati parce que mën naa nekk beneen saxaaba moo tere waaye loolu dëgërul parce que jamono yeneen bay saa sant loolu mooy doxal yi sëy naa ñoom imaamul Buxaari yi usul yu ne jamaahirul ulama Ah, ah, buñ ne nuhina nuhina walla nuhitu aw umirtu qul wa umira fa zahiru rafu ala ma shuhira foo gisa ci xadiis saxaaba bi ne nuhina tere nañu hein ah, nuhina tere nañu wala digal nañu mu ne lool li nga xam ne moo ci feeñ mooy arrafu lu ñu yëkkati la lu yonent saa wax la moom mooy ki tere mooy ki jëg digle ci li nga xam ne mooy li gën a siiw loolu mooy dëgg léegi nag kon yonent saa salaam tere leen bu doon tere bi daa taxaw noonu mooy daan al al nahyul mutlaq tere bu si bu bu bu joyal yaqtadi fasaad al manhi wala yaqtadi tahrim mooy day wane ne lii dafa xaraam waaye su ko fii le fait mu ne moom walam yu'zam alayna sayyidatu ummu atiya radiyallahu anha woon ci ñun ci tere googu comme ni ñu dogu ci yeneen yu xaraam yi ci la ñuy xame ne kon ndekete yu sharia tereem yëpp yemuñu waaw am na tere goo xam ne ka tere nahyu tahrim la am goo xam ne nahru karaha waaw sinon dooru loon def différence bi bu doon mën naa nekk te yeneen saa salaam moo leen ko wax waaw te saxaaba yi ñoo gën a xam tamit même ar-rawi euh, adra bi ma rawa fii ar-rawiya bi ma rawat ki nga xam ne moo soloo xadiis bi di sayyidatu Mu'awiya moo gën a xam lim solo yeneen saa saa nag bu leen teree xam nañ ne ba ba tax mu ne walam yu'zam alayna mooy kon noonu la demee waaw kon loolu dañ ciy xamee première chose que ne sharia kon ndekete yoo digley sharia yi terey sharia yi du tere yëpp a yem même ndax bu ñëwoon même niveau doonu loon wax loolu walam yu'zam alayna te dogu ñoon ci ñun daal di koy feddali tere googale loolu benn mbir la loolu moo tax loolu moo sarf an-nahyu an at-tahrim ila al-karaha waaw ndax an-nahyu al-muqta al-mutlaq yaqtadi at-tahrim illa idha sarafahu sarif an at-tahrim ila al-karaha waaw mooy sharia bu teree boo gisee alquran ne la taqrabu zina mooy zina dafa xaram waaw bu leen jege njaaloo moom mooy njaaloo dafa xaram wala la taakulu wala taakulu bi muy wax bu leen lekk amwaalal yataama bu leen lekk alalu jirim yi ci tooñ loolu dafa xaram waaw léegi mooy tere yëpp loolu la léegi nag bu dee daa am luy ñëw ci gannaaw luy wane ne lii xaraamul woon waa ñu xam ne ah lii xaraamul waaw waaw lii moom xaraamul ndax saarif mooy loolu moo koy wëlbati dindi ko ci ak xaraam yóbbu ko ci ak ci biir loolu nag moo am fii walam yu'zam alayna bi moo dindi mbir mi ci xaraam yóbbu ko ci ci biir ñu xam ne kon yoneen saa salaam xaraam fii nuhi naa gi du ci xaraam taxu koo jóg waaye ci lu ñu sib la waaw léegi loolu moo tax lëkkaalim al imam al xaafidu an-Nawawi di fi indi xadiis bii nii moo tax euh, ci euh, al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi mu ne nahaana maanaahu mu ne maanaahu hadis bi mooy nahaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an dhalika nahyi karahati tanzih la nahyi azimati tahrim waaw mu ne loolu mooy li muy tekki hadis bi loolu mooy yeneen saa salaam da ñun jigéen ñi dañ ñoo tere waaye tere gi tere rek lu ñu sibil la waaw ci cibeel la jëm waaye du loo xam ne dañ cee dogu mu nekk loo xamante ne ngir xaramal la kon ba pare mu ne wa na ashaabina annahu makruh loolu dinañ ci ñëw léegi mu ne mazhabu suñu mbokk Shafi'i yi mooy loolu dañ koo sib waaw mooy jigéen di dem di tokki ay néew loolu dañ koo sib waaw waaye laysa bi xaraam waaye nag xaraamul lu tax li hada al xadis ndax xadis bi mu ne qaala al qaadi qaala jumhuru al ulama bi man'ihinna min ittiba'iha wa ajaazaha ulama al madina wa ajaazahu Maalik wa karihahu lishaaba mu ne al qaadi Iyaad de nee na jumhuru al ulama dañoo dem ci tere ci ñuy topp néew yi mais loolu dinañ ñëw ci gën a dugal du du tere xaraam lañu la jumhur wax ah. wa ajaazahu ulama al madina waa ulama al madina muy waa maalikee li ci <laughs> jublu ñoom dañu ko euh, ne loolu mën naa nekk jigéen moom topp néew yi man naa nekk ci déel googu sax amu ci sauf ci ay moo tax mu ne kanta imaamu Malik ci boppam moom wa ma wa ajaazahu Malik imaam Malik dane loolu mën naa nekk waaye wa karihahu li shab waaye dafa fit bu dee nag ndaw si jeune la euh, ab jeune la moom ndaw si du mat mu mu ciy topp moom da koo ci moom waaye xaraamalu loolu dinañ ci ñëw insha allah kon nga gis kon dëkkaale bi mooy tere gaangoog mooy ci xadis bi tere gi am na waaye eh, eh, dogu gi nag yonent saa salaam loolu la doguwul léegi nag mu des masala bi nga xamante ne kon mooy jóge ci lii xam nga al imaamul at-Tirmidhi rahimahullah dafa indi ay xadis yoo xamante ne nii eh, yonent saa salaam na ko noon imaamu Ahmad daal na koy solo comme xadis bi nga xam ne moom la doon wax. ne laana an saydna Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam laana zawwaratil qubur mu nekk ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam de daal dinay rëbb e, ñi nga xamante ne ñooy e, zawwaraat e, sighatu taf kii la mubaalaga mooy ñi nga xam ne ziyaaraakoon yi voilà ziyaaraakoon yi nga xam dañoo bari lu ñuy ziyaare ci jigéen ñi di dem di di visiter ji alxubur bàmmeel yi yoneen saa sana rëbb na leen voilà loolu benn mbir la boo xamante ne nii xadiis la boo xam ne daa am waaw léegi nag mu des euh, boo gisee loolu mooy nga gis boobu moom moo gën a teetar moom ak xadiis bi yoneen saa salaam wax Seydina Burayda ibn al-Husayb radiyallahu anhu wal xadiisu mu ngi ci eh, imaamu muslim solo na ko na ko noonu imaamu tirmidi wa huwa inda an-nasaa'i wa ahmad rahmatullahi ala al-jamii. Seydina Burayda mu ne qad kuntu yonent saa salaam nee na qaala rasuulullah saa salaam qad kuntu nahaytukum an ziyaarati al-qubuur faqad udhina li muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi ziyaarati qabri ummihi fazuuruuhaa fa innahaa tudhakkiru al-aaxira yonent bi alay saa saa am ne dëgg dëgg tere woon naa leen da xam ne bu njëkk même góor ñi dañ leen a tere woon ci gaal bi même góor ñi dañ leen a tere woon ñuy dem ci bàmmeel yi di ziyaare yi bàmmeel yi waaw mu ne man tere woon naa leen qad kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur man yonent bi alay saa saa am lii saarif la par exemple <laughs> waaw mooy tere di amoon na léegi moom mu ñëw ne dindi leen mu dindi ko loolu mooy saarif yi gën lii wane ne lii moom dootul lu xaraama tax mu ne maa leen ko tere woon léegi nag faqat dëgg-dëgg udina jox nañu ndigal li muhammadin sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam fi ziyaarati xabru ummi suñu boroom eh, jox na ko ndigal mu dem ziyaare ji xabru yaayam eh, muy as-sayyidatu amina fa zuruha kon nag maa ngi leen di digal léegi dem leen ngeen di ziyaare ji bàmmeel yi fa innaha ndax bàmmeel yi kat tuzakkiru day fàttali ko day fàttali ko ka ko dem di ko ziyaare al léegi lii la waaw waaw léegi euh, euh, nga gis lii kon nga gis hadith yi nii lu tax ñu ñëw ci c'est pour wax li nga xamante ne mooy masala yi ñëw te al imaam at-Tirmidhi rahimahullah soloon na hadith boo xam ne moom moo ci wéete euh, mu ne bi nga xam ne ci la. Euh, Abdallah ibn Abi Mulayka mi ngi gisoon keroog mi ne maa toogoon diggante maa toogoon fekk doomu Seydou Ummu Aban faatu doomu Seydina Usmaan ibn Affaan alayhima ridwaanu fële ca Makka ma toog ibnu ak ibnu Umar mawlaana ibnu Abbaas ñëw am ku koy wommat ndax taa yoo gisatuloon mooy fee eh, jeexum dundam mu ñëw toog si ma nekk seen diggante waaw mooy eh, te mu nekkoon juge boo fële muy Abdallah ibn Ubaydillah ibn Abi Mulayka al-Qurashi yi nga xam ne noddukat la woon waaye juge la woon ngir Seydina Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anil jami' mu ne moo ne woon juge la woon foofu Makka léegi mu ne dafa Abdurrahman ibn Abi Bakr di doom Seydina Abu Bakr ji radiyallahu anhu sœuru Sayyidatu frère Sayyidatu Aïcha radiyallahu anhuma dafa faatu bi Hubshiyin Hubshi mooy benn màkka benn montagne la bu nekk ci suufu màkk loolu moo tax ña dëkk ñu leen doon wax ahaabiis yi ñooy ali yi Quraysh yoo rek nga xam ne boo seetoo xare yu bari yu Quraysh doon xeex ak yonent bi alayhi salaam ñoom dañ cee bokk parce que dañoo amoon alliance ak Quraysh bu ñu amee xare bi ku ki ku di nekk da ngay jàppale ki ci des waaw ahaabiis yi hein ñooñu montagne boobu si waxoon naa la amul benn lien ca siira ba ak bu ñu ko waxe amul benn lëkkaale ak xabasa muy l'Éthiopie déedéet montagne bi moo tudd Hubshi léegi foofee nag la Seydina Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhu maa génn àddina léegi nag gaa yi jël fa la mu ne gaa yi ba mu dañoo jël kiiwam euh, dépouillam mooy kooram daal di jëlug néewam daal di koy yóbbu ba Makka daal di ko fay suul waaw léegi nag Sayyidatu Aisha daal di fay ñëw <coughs> bi ñëwee Makka mu ñëw ci xabru ki nga xam ne ma Abdurrahman ibn Abi Bakr di rakkam di frère am daal di ñëw daal di koy ziyaare ba pare mu wax faay bay ba pare ne bu ma bu ma fekke woon de maa ngi wàcc yàlla bu ma fekke woon jamono ji ngay génn àddina kenn du la suul lu dul fa nga génn àddina waaye bu ma fekke woon ba nga àddina ma teewe woon ko doonu ma woon ñëw di ziyaar si fii voilà kon xadiis yooyu daa tax am boo xam ne dane biñ ko ko waxee dana yeneen saa salaam euh, te moom nii sayyidatu Aisha radiyallahu anha loolu gis nit ñi après tegtaloo yi ñuy tegtaloo léegi li ñu bëgg wax fii yépp jaar nii yépp mooy lenn la mooy waa léegi euh, fii gis na sayyidatu Ummu Atiya li wax nuhiina an ittiba'il janaa'iz topp néew yi moom dañu koo tere walam yu'zam alayna léegi euh, xoolal li al imaam al haafiz ibn Hajar rahimahullah te al-Fath daal di wax hmm? léegi euh, parce que bon wala loolu jarul euh, kii quoi hmm? parce que hadis bi waxoon nañ la indi na ko ci fële yi ginoon na yaatu euh, indi li nga xamante ne ci yan circonstance yeneen saa saam bi muy dóor a ñëw Medina ci la leen ko tere woon dajale woo Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko mu dajale jigéen ñi waaw nay boroom di daf maa yónni ci yéen waaw inni rasulullahi ilaykunna ba'athani ilaykunna li ubayi'kunna ala an tushrikna billahi shay'an ba ci aaya biñ doon gis sànq moom taxi na bi léegi foofu mu bokk ci ci la tudde lii après mu dëgal ñu ñuy génn ila fil iidi al awaatiq an nuxrija fil iidi al awaatiq waaw même jigéen ñi nga xam ne dañu am bërëg sax wa zawatul xuyab min al ah, ñooñu dañ leen woo ñuy ñëw di fekke mbir mi loolu euh, loolu benn mbir la léegi nag euh, bi muy wax loolu euh, ci la leen yonent bi alayhi salaatu salaam ci contexte boobu la leen la leen waxoon lii léegi al imaam al xaafiz mu ne rahimahullah bi muy sarah xadiis bi bi muy saraa xadiis bi mu ne léegi ñu ñëw ci lool mu ne xadiis bii nii ah mu ne euh, walam yu'zam alayna waaw mu ne walam yu'akkid alayna fil man'i loolu lay tekk ay walam yu'akkid comme niñ ko firee léegi ak ñoom Imaamu Nawawi li mu wax sànq mooy euh, kiiwuñu euh, feddaliwul ci tere gi ñu ko tere kamaa comme ni nga xam ne noonu lañu ñu euh, feddalee ci yi mu ngi mel ni dafa ne ka moom ummu ati atiya radiyallahu anha kariha lana tibaa al janaiz min ghayri tahrim yeneen saa saa dañoo tere ñu daal di topp janaiz yi di topp waaye loolu àggul ci xaraam nag lu ñu sib la mu ne wa qaala al-Qurtubi al imaam na zaahiru siyaaq ummu atiya anna an-nahya nahyu wa bihi qaala jumhuuru ahli al-ilmi ila al wa huwa qawlu ahli al-Madina léegi mu ne al imaam al-Qurtubi Abu borom <laughs> <laughs> voilà mu ne li feeñ ci li mu Ummu Atiyya ni mu waxee xadiis beeg ni mu ñëwee mooy radiyallahu anha te ne tere gi tanzih la ci bi ci sibeel la jëm mu ne te moom la jumhurul ahlil ilm wax voilà yi naa la doon wax sànq ne la kële li mu tuddoon ne. Euh, imaamu Nawawi comme si ne ñoom dañ ko ay asxaabam dañ ko permettre jumhurul ulama daal di koy tere non bul jàpp lool ah mooy lan lañ tere du tere xaraama la ah. du tere goog te loolu lu ñuy xoolaat la mooy lii lii la mooy jumhur dañ ne mën naa nekk waaw moom la naan mooy dañ ne dañ koo tere waaye nax yi ki karaahatu nax ki euh, tanzih la moom la imaamu Nawawi di wax lool maa bu ko jàppee ci kaw ni mu waxe noonu ne dañ koo tere mooy tere euh, xaraama la non voilà mu ne wa maala malikun kanta suñu imaam bi daal imaamu Malik ibn Anas rahimahullah moom dafa jeng ke loolu mën naa nekk non jigéen moom nit génn àddina ñu topp jigéen topp ci ñi ñi ñi koy suuli bokk ci convoi bi loolu man naa nekk wala ci ñi koy topp loolu moom man naa nekk waaw loolu dara ñëwu ci ak ci biir sax amu <laughs> mu ne wa huwa qawlu ahlil madina moom la la waa kële doon wax Euh, naan imaam al-Qaadi Iyaad nee na imaam an-Nawawi sànq mu ne te loolu mooy waa boroom xam-xamu Medina yi d'une manière générale doo Maliki yi mu ne wa yadullu ala al-jawaazi rahmatullah ala al-jamii te nag liy tegtale que loolu mën naa nekk maa mooy li nga xam ne rawaahu Ibn Abi Shayba mooy li imaam Ibn Abi Shayba mi ngi sànq ci càllale bi fii min tariq Muhammad ibn Amr ibn Ataa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu wa hum anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kaana fi janaaza fa ra'a Umar imra'atan fa saaha biha fa qaala da'aha ya Umar mu ne lii wane ne waa jumhur ne waa ahlul madina la loolu loolu mën naa nekk mooy tere gi tere gu yàgg la parce que riwaaye al imaam al ismaa'ili moo solo loolu waaw al imaam al ismaa'ili moom moo moo tere moo solo loolu moo hmm? moo imaam at-Tabarani imaam at-Tabarani rahimahullah ci yoonu Ismaa'il ibn Abdurrahman ibn Atiyya mu jël ko ci maamam bi ummu atiya mu ne lamma daxala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam almadinata jamaa an-nisaa fi baytin thumma ba'atha ilayna Umar voilà mu ne ren saa saa bi mu duggee Medina kon loolu mooy muy door a gàddaay si daf ñoo ye daf ñoo daf dafa moom yeneen saa salaam dafa dajale jigéen ñi ci benn kër waaw woo Seydina Umar radiyallahu anhu mooy da leen a yónni Seydina la dem mu dajale leen voilà loolu lay wax mooy daa am taqdim ak taxir après ci la leen wax lii loolu moo tax ulama ul Medina ne non loolu lu yàgg la woon moo tax loolu kibeel googu ci boppam sax walam yu'zam alayna sax da koy amatul parce que yoneen saa salaam li koy jëkk wane mooy mooy kon loolu lu njëkk la woon te lii nii mooy al imaam ibn Abu Bakr ibn Abi Shayba di solo mooy Seydina Omar radiyallahu anhu dafa gis. li nga xamante ni ay ji ak jigéen bi nga xam ne benn rob la woon hein bi mu ko gisee ñuy rob benn nit Seydina Omar gis benn jigéen ci ci ci ci ci mooy da koo gis foofu mooy da tax fa saaxat rek Seydina Omar ko ne lii dafa dafa xaraam parce que dañ koo tere ndax amoon na tere gi keneen ne saasam ko doon tere fa qaala waaye yoneen saasam ni ko tere mu ngi nii mu ngi nii ne ko daa yaa Omar ne ko bàyyi ko Omar waaw bu doon lu xaraam la wala sax lu ñu ciblé doon na leeral doon loolu wax Omar noonu dina ko waaw waaye amaana na nang loolu lépp waxu ko mu xam ne kon loolu lu mën a nekk la waaw mu ne wa axrajahu ibnu maaja wa nasaa'i min haadha al-wajh al imaam ibnu maaja ak an-nasaa'i rahmatullah alayhima soloo nañ ko ci wàllu mel nii voilà léegi mu ne wa min tariqin uxra am na ci beneen yoon an Muhammad ibn Amr ibn Ata an Salama ibn al-Azraq boo xam ne ci Muhammad ibn Amr ibn Ata la jóge mu jëlee ko ci Salama ibn al-Azraq mu jëlee ko ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anil jami' mu ne wa rijaaluhu thiqaat mu ne te ay góoram daal di ne ñu dëgër lañ. Hmm? loolu la imaam al-Qurtubi kon wax mu ne wa qaala ibn al-Muhallab al imaam ibn al-Muhallab mu ne wa qaala al-Muhallab ma ibn al-Muhallab wa qaala al-Muhallab moom mu ne rahmatullah alayhi fii hadith umma atiya dilalatun wala dalalatun ala anna an-nahya min ash-shari' ala darajat mooy li ñu doon wax mu ne moom nee na que ne kon tere gi ci shari' bi mooy kii yeneen saa sa wala alquran daa am ay darajat mooy tollooguñ ñoo tax mu ne walam yu'zam alayna kon nag mu ngi noonu kon loolu am nag ñeneen ñoo xam ne neneen lañ ko déggee waaw waaye loolu lépp mooy mbir mi lii la waaw mooy mbir mi lii la mooy kon topp gi boo gisee boroom xam-xam yi kon nii lañ ci deme am na ñoo xam ne dañ ne mais mais lii lépp leen la xam nga lan la mooy in aminatil fitna mooy mën naa nekk même ñu ne dañ koo sib bu dee bu dee ne am na bu dee aminatil fitna bon loolu mën naa bañ a garaaw waaye sauf ko ñu bari li tax ñu koy bañ mooy dañ ne femme yi ñoom bu ñu fa demee dañoo gaaw a tooy xol seen xol daa tee daa daa daa a tooy ak yooyu ñuy yuuxoog di wootoog lu mel noon bay seen bopp yi ci suuf yéeg ak yuuxoog mbir yi buñ gisaatee néew bi surtout ku leen jege loolu mën na leen a yëngalaat sangloo yooyu jëgug ak yuuxu ak yaxaw ya waaw <laughs> waaw kon loolu eh, tax mu kii quoi waaw eh? Ah. kon mu ngi noonee eh, loolu lu am am solo la quoi am na nag ñoo xam ne dañ ne tere bi daal tere bi daal dañ koo dañ koo tere. waaw tere bi jigéen ñi waruñu faa dem mais loolu eh, boroom xam-xam bi mooy xool jamono ji eh, contexte bi est-ce mu mu mu mu ne mu mu mu permettre ne li gën gis na li gën mooy ñu topp néew yi walla déet ndax loolu moo ko gën a xam dina xam. ni mu demee ak est-ce que ñii nii buñ leen toppee dinañu euh, dinañu dinañu def lu dul noonu wala déet bu xam bu dee ñoo xamante ne am na ci ñoom daal euh, lépp ci njortam ak ni mu leen xamee mooy ne mën nañu retenir malgré émotion beeg yooyu kooku dara newu ci mu permettre leen ko waaye nag bu dee nag gis na ne déet loolu mën naa mën naa indi ay yuuxu ay nangam ak indi ay fitna ak yeneen i fitna. yooyu moom mu daal di leen koy tere mooy li nga xamante ne mooy li gën a yell wallahu taala aalam hmm? kon nag loolu mooy topp néew léegi eh, ñu ñëwaat ci zawaraatul kubur mooy ziyaare ji bàmmeel nag ñu ne la gis nga sayyidatu Aisha def na ko hein dem ziyaare ji xabru li nga xamante ne mooy euh, frère waaw euh, mais boo seetloo affaire bi lenn la mooy bu nee zawaaraat loolu mooy siixatul mubaalaxa niñ ko waxee mooy loolu daa bari ñu koy def waaw mooy moo tax ku mel ni ñoom imaam al-Qurtubi naan amaana yeneen saa saam daa bañ ñu koy bari ñoom jigéen ñi di dem ci bàmmeel yi parce que bu boobaa bu dee ku am soxna la ku am boroom kër la day day doya dal dina am benn lu muy fell ci àq boroom ki nga xam ne mooy boroom këram waaw ak tamit buñ fa ñëwee yuuxu yeeg fitna yooyu ñuy def ak yooyu loolu dëgg yuuxoo bi yàlla tere nag ñuy sol loo xamante ne ni dañuy attirer nit ñi loolu moom moom loolu moom moom moo gën a tee ñàng moom waaw <laughs> waaw waaye nag bu dee ne nag yii yépp daal nañ ci am kóolute loolu amul dara luñ koy tere jox ko ci ndigal mu man koo nekk ndax kat fàttali àllaaxira moom bi yonent saa salaam wax moom loolu góor ak jigéen a ci yam ñoom ñépp soxla góor ñi <laughs> waaw waaw <laughs> li an nag ah, mawtu moom yaxtaaju ilayha rijaal ah wan ni sax waaw fàttali di fàttali boo ko gisee ak tamit bàmmeel boo demee fa inna tuzakkirul aaxira loolu moom ñépp ko soxla góor ak jigéen waaw moo tax imaamu Shawkaani ne lii nii nag mooy li yell ñu daal di koy yenn xadiis yépp yuy tere lii la mooy daal bu fitna gi dañee waaw zuwaaraat ak yooyu sax waaraatul kubuur mooy ñi koy def sinon bu dee ne ro yooyu yépp dañ nañ yi nga xam ne ñooy indi fitne yooyu yëpp deñ na ak tamit yi nga xam ne yaxaw yeeg yooyu loolu dara naw ci man nañ leen koo ah, jox voilà moo daal imaam al-Hafiz mu ne euh, mooy permettre ah ñuy ziyaare ji moom bàmmeel loolu góor ak jigéen ñi xam ngeen ne saa saa nee na maa leen ko tere woon léegi yéen góor ñi sax la doon wax ak jigéen ñi waaw mais loolu ndax al sharia bu xitaabee wax d'une manière générale góor ak jigéen ñi lay wax ndax alhamdulilah an-nisaa'u shaqaa'iqu rijaali fil hukm góor ñi jigéen ñi ñooy sœuru ñooy seexu di sœuru frère sœuru góor ñi ci àtte fekk amul lu ñëw di wane ne ñoom dañu wute yooyu nag moo tax leen boroom xam-xam yi ne yooyu saa saa ba mu ko njëkkee tere ñëpp la ko tere woon léegi mu jox digal kon digal li ñëpp ci yam moo tax imaam al ne loolu moom la jumhurul maa wax waaye loolu mooy bu dee ne fitna gi da cee iza aminatil fitna bu dee ne euh, wóolu nañ ne fitna du toxoo ci moom waaw mu ne taw bokk na li nga xam ne day permettre lay wane ne loolu jigéen ziyaara ji ay bàmmeel moom pare nañ ci topp néew de loolu bul bul jaawale ñaari masala yi en ah, fait <laughs> waaw waaye euh, possibilité dem ziyaara ji bàmmeel moom loolu li koy wane mooy hadis Seydina Anas bu siiw bi nga xam ne gis nañ ko fii ci Riyad bi bi mu rombee ndaw su doon jooy inda qabrin mu ne ko yaa amatallahi ittaqillaha wasbiri mu ne ko yow jaamul yàlla bu jigéen bi ragal yàlla te nga muñ mu ne ko way sori ma way eh yow fa innaka lam tusab bi musibati waaw ndax lan loolu lan moo ndax yow li ma dal dalaa dalul képp loolu lan moo ciy tegtal bi moo yeneen saa sam daf ko romb ci xabru te neew ko yée lii dafa xaraam waxu ko ci dara dane ko rek muñul ragalal yàlla te nga muñ waaw waaw bañalu foofu la ca xabru ba di ñaanal doomam ja wala di jooy doomam jooy ji ak yuuxu yam doon def loolu euh, nga xam ne ko gis xam ne kii saalit na loolu la ko doon tere waaye du dem ci bàmmeel bi waaw nag moo tax ñeen ñi ne waaye ma ne bi mu ne daal ala fazuruha ñépp ci dugg waaw te loolu Sayyidatu Aisha loolu la gisoon imaamul Hakim waxoon nañ la hadis bi ñu waxoon sànq euh, bu imaam bi euh, Ibn Abi Mulayka ne Sayyidatu Aisha dafa seeti euh, imaam al-Hakim di ko indi ci beneen version mu ne bi mu demee ziyaara ji euh, frère am bi Abdurrahman ibn Abi bi biñ ko ko waxee ne ko ah ah ndax yeneen saa salaam alaysa qad nahaa an-nabi sallallahu alayhi wa salaam terewul woon lii mooy jigéen di dem di ziyaara ji bàmmeel ah mu ne qaalat naam kaana na kaana nahyu kaana nahaa thumma amara bi ziyaaratihaa voilà mu ne waaw tere woon na ko après mu daal di koy digal moom daa jàpp ne kon digle li bi mu ne alaa fazuruha góor ak jigéen ci yéen waaw waaw te lool li koy gën a dëgëral mooy xadiis bi nekk ci imaamu muslim yi sayyidatu Aisha ci boppam laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko kayfa aqulu ya rasulallahi sallallahu alayhi wasallam mooy lan idaa zaaratil qubuur mooy lan laay wax bu ma demee ziyaare ji bàmmeel yonent saa salaam ne ko quuli assalaamu ala ahli diyaar minal mu'miniin wal waxal yal na jàmm nekk ci waa kër yi nga xamante ni bokk ci way ngëm yàlla yi koy wommat yi loolu moom parce que bu mën woon a nekk yeneen saa sam coopam ne na ko Aysa ah, loolu daa mën a nekk loolu dafa xaram <laughs> waaye du ko jox ñaan goo xam ne moom bu fa demee fañ koy tere mu dem bu doon da tere gi daa am loolu la fay ñaan mu ne ko loolu sax la ko wax mu jox ko ñaan loolu day wane ne loolu moom dara newu ci lii lépp mooy in aminatil fitna insha allahu tabaraka wa taala kon Euh, loolu lu am am solo la waaw kon nga gis ne euh, euh, tere bi boo gisee ñu ko xaraamal ne non dañuy tere non seulement mu toppum niiw wala ku topp lii loolu mooy bu dee yii da ci am wala ku dem ziyaare ji ay yuuxoog ay yaxaw ay yooyu yooyu ay ma ak nàngam ak nàngam hmm? loolu lu bu ci bu ci dàqoo rek mooy loolu day mën a nekk